ci tënk ngir mën a agsi ci sa yi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala di nettali loolu ci saar bii gisoon nañu kon yi nga xam ne mbir mi taroon na ci jullit ñi mooy bi nga xam ne ak ni nga xamante ne nii noonu la leen gaa yi songe mooy bi nga xam ne ci la Amru ibn Abdi Wudd ak ñoom Ikrima ak ni nga xam ne noonu la Seydina Ali ibn Taalib daal di faate ki nga xam ne mooy Amru ibn di Wudd nga xamante ne ba mu ko faatee nag Ikrima dafa buddi dafa ñàlli doomu Abu Jahlin ji dafa ne fes finalement nag mujj na tuub après ci côté Fathu Makka yooyu tuuboon na après mu daal di daw ak kam àndaloon daal di cëppeelu tëb fasam ak foofu jàll daw ndax tiit jàpp ne tem ñi liñ dal amru mi daal di koy dal léegi nag am na lu ñu fàtte woon ci naafiq yi keroom bi nga xam ne ci lañ ko doon liggéey dafa am benn waay boo xam ne ci naafiq yi daal di rocceeku dem këram nag xiif dem këram daal di defar euh, lekk bu baax bi lekk léegi nag frère am daal di fay dem dem moom it laajoon digal yonent mi alayhi salaatu salaam da nga doon seetlu ne mooy jullit way ngëm yàlla yi dëgg bu ñu doon dem dañ doon laaj yonent mi alayhi salaatu salaam digal bala ñoo dem waaye naafiq yi dañuy rocceeku mu dem gis ko muy lekk quoi mu ne ko yow yaa toog fii di lekk nii di kii yonent mi alayhi salaatu salaam lekk ci kii. mu naan ko way lan lañuy def ci naaj wale way ñëw leen ñëw ñëwal lekk ci lii mu ne ko mukk yow soxlaw ma li nga lekk dem yoonam naan wooy gaayu <laughs> daal di dem bàyyi ko foofale mooy loolu mbiri naafiq la <laughs> naan ngooy ñëwal waaye ci ker gi ak fii ñu nekk mu ne ko toppal nële soxlaw ma sa lii nga nekk léegi nag kon bi mbir mit melee noonu xeex bi nga xam ne nag affaire bi mooy waa Quraysh léegi li amoon mooy dañuy taxaw fee di sànni wante ay ay ay ay flèche am na jamono joo xam ne dañ cee nekk nekk nekk ba ni nga xamante ne nii mooy ci la tàkkusaan yooyu yëpp daal di fu weesu te yonent bi aleyhi salaatu salaam julliwu ko ba dugg ba timis jàll dugg moom loolu gisoon nañ ko fan yële naa Jaabir comme ni mu ko nekkal nettalee ni mu nekk saxiixayn ak ñeneen radiyallahu anhuma mu ne keroog mbir yi dafa kii ba Seydina Omar dafa mer ñëw après timis fekk mu jóge ci ci tranché bi fa fañ doon xa euh, sànni wante ay xeej ñëw ci yonent bi alayhi salaam côté ba mu nekk fekk ko foofu ne ko xaa di sab ya subbu kuffaara Quraysh di ŋàññ yéeféru Quraysh yi ndax moo tax moom ndeke julliwul tàkkusaan te timis bi dugg na yonent bi alayhi salaam ne maa ngi wat ci yàlla ma ne julliwuma ko après ci la dajalee nit ñi ñu daal di julli keroog ci la waxoon ne mala allahu shaghaluna ñoom de ñoo ñoo ñoo fexe ba ñun daal di ñuy préoccuper daal di ñuy dëgg fexe jàmmaarloog ñun ci xare ba ni nga xam ne mooy suñu xel sax mooy mooy ne riibo bokk tax nañ ba mënuñu woon a julli tàkkusaan shaghaluna anil anil salaati an salaatil wusta ci julli gi nga xam ne mooy julli ju duggu doomu gi salaatul asri muy julli tàkkusaan mala allahu yal na borom bi feesal quluubahum seen xol yi wa qubuurahum ak seen bàmmeel yi naaran safara après mu dajale nit ñi ñu daal di koy julli léegi nag bi nga xam ne nag ci la affaire yi demee noonu yonent ma alayhi salaam daal di ñaan boroomam bi mbir yi taree nekk nañ fa lu jegeeg weer mooy entre ñaar fukk ak ñett ak ñaar fukki ñeenti fan lañ leen la la lafa loolu xew mooy la leen waa si tiim noonu nga xam ne léeg-léeg mbir yi day tara tara tar comme ni ñu ko gisee ba julli sax du ñu ko tal léeg-léeg sax mooy ne ci beneen jaamu yàlla la ñuy nekk comme li ñu waxoon ci Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ci jihaad ba li nga xam ne beneen jaamu yàlla bi mooy mu rëcc leen muy julli bi nga xamante ne looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan seen kaw ñaan gu toll noonu le léegi nag bi mbir yi demee noonu mbir yi tar yonent mi alayhi salaam daal di ñaan comme niñ nee ci ni ñu jële ko ci Abdallah ibn Abi Awfa taalibe la woon ci yonent mi alayhi salaam yonent mi alayhi salaam ñaan ne allahumma munzil al kitaab sari ahzaab allahumma ihzimhum ihzimhum wa zalzilhum mu ne yonent allahumma e yow borom bi munzilal kitaab yow mi wàcce bi sari al te sag caytu sag àtte gaaw ihzamil ahzab yal na nga mu boomal ma ahzab yi mooy mbooloo yi allahumma eey eh, boroom bi ihzimhum daal di leen boom wa zalhilhum wa zalzilhum daal di leen rëngi-rëngee ci noonu nag ci la mbir yi commencé di daal di décanté wu mu am benn waay boo xamante ne nii moom lañ naan Nu'aym ibn Mas'ud bokkoon ci waa moom ci waa Ashja la bokkoon ci waa Ghatafan mooy ci ñoom la bokkoon léegi nag ci diggante bi mooy bañ nee foofu dafa tuub mooy gis ne daal l'islam mooy dëgg mu jógee ci ay ñoñam daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag ne ko man de ci ñeelaa bokkoon ci waa Ghatafaan te balaa boobu mooy laata lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am benn stratégie bu mu defoon naroon naa ko fàtte afwan jéggal leen ma mooy ne dafa ñëw bi affaire yi taree nii mu daal di fexe am ku mu ñu ku mu rocceeku am ñoo xam ne da leen a yónni ci waa Ghatafan ndax mbir yi léeg-léeg da doon guddi mu am ñoo xam ne seeni alliés lañ mu yónni leen ne leen bu ñu demee ngir proposer leen ñu léegi waa ngir daal di diviser waa Quraysh daal di leen tàqale moom ak ñi ñu fi àndal ne leen dañ leen di proposer bu ko defee yéen eh, lenn ci ci mbayu Medina mi mooy seen tàndarma yi ñu daal di leen koy jox. mbay mi bu ñoree ñu jox leen ko yéen ngeen dem bu ko defee yéen ngeen dem bu ñoree ñu jox leen ko léegi nag ba waaye Uyayna daal di woon kilifaay waa waa waa Ghatafan daal di woon kontaan kon euh, nangu ci moo waa Asja ak gaa yooyu ak waa Banu Murra léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu waxee lool mu ne bala moo jeexal mbir yi daal di finaliser jeexal accord boobu fokk mu laaj ñaari sangu waa xaw Aws ak Xasraj muy Seydina Sa'd ibn Mu'adh ak Seydina euh, Sa'd ibn Ubaada ñi mu yónni woon ci Ghatafan euh, yahuudi lii léegi bi mu demee laaj leen ñu ne ko yaa yonent mi alayhi salaatu salaam lii da mooy yàllaa lu ko digal te ñun il faut ñu def ko wala yow da koo sopp ñu defal la ko wala boog da koy def pour ñun mu ne déedéet lii dama koy def ngir ñun ndax nit ñi dañ leen a song fu nekk te mbir mi tar na ma bëgg def noonu bu ko defee mbir mi wàññeeku ci yéen ñu ne ko gis nga ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne ay bañ xamuloon diine di jaamu ay xërëm lañ doon def gis nga ñoom waa Ghatafaan masuñoo xemmeem jël lekk ci suñu meññeef mi tàndarma benn tàndarma lu ñëw ñu ganale leen wala ñu jënd ko léegi nag est-ce que bi ñu borom bi daal di teddalee ci l'islam ak yow dañuy ñëw di leen may loo xam ne bañ nee yéeféer ni ñoom sax mënuñ koo na am wallahi duñ leen jox dara jaasi lañ leen di jox daal di Seydina Sa'd ibn Mu'adh daal di jël kayit gañ bindoon lool mu effacé ko yonent bi alayhi salaam ne leen kon noonu la lool nag yonent bi alayhi salaam da koo defoon ngir gina gillee na natt fi nga xam ne loolu la leen xare bi toll voilà léegi nag mu xam ne kon baax na ci la ñaane ñaan yi Seydina Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani radiyallahu anhu moom tuub entre temps jóge ci waa Ghatafan ñëw wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci mbooloo bu waa Quraysh bi ne ko man tuub naa te samay ñoon yéeguma léegi nag man lan laa mën a def yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko xoolal noo mën a def ba ñoom ñu jóge fi rek defal léegi mu dem ne kon baax na dem ci waa Quraysh daal di leen jaxaseeg waa Ghatafan daal di dem ne bon yéen waa Ghatafan mooy comme que mu fi mu dem ci yahuud yi de yahuud yi yéen léegi gis ngeen euh, ñii ñu ngi tudd waa Quraysh am na benn plan bu ñu teg ak waaxatafaan boo xam ne dañoo bëgg yéen nee nañu ngeen jox leen ay nit ñoo xam ne ci ñoom ngir ay garant parce que waa waa waa waa Quraysh dañ ne woon wu noo yahuudu banu Qurayza yi dañu waxoon uh, Huyay ibn Akhtab mooy seen mbokk moom jóge demoon waa Quraysh ànd ak ko gaay ngir ñu xare yonent bi saa saa bañ ak Kaab ibn ko mbokk waa waa waa waa waa banu banu uh, Qurayza yi mooy këneen jiite da leen loolu dama ko fàtte ñoom dañ ne ko woon ne ko eh, yow fokk nga defal ñu loo xam ne mooy waa Quraysh fokk ñu jox ñu ay garantie yoo xam ne ñoom bu dee dañoo ñëw fii xarewuñ dem ñun ñu nar a xotti li doxoon suñu digganteeg naa Muhammad waa ñun ñu nar fee des alayhi salaatu wa ak moom tay mu ñàng kon foog ñu jox ñu ay garantie yoo xam ne mooy tax ñu mën a ànd ci mbir mi ba xuyay ne leen baax na léegi nag Nu'aym ibn Mas'ud moom bi mu tuubee dafa ñëw ne gaa yi comme que gaa yi dañu foog ne ci ñoom la bokk mooy ci ñaa waa Xatafaan la bokk mu ñëw ci yahuud yi ne leen gis nga sama gaa yi fee xam nga lan lañ wax ne dama ñëw nag ngir ngir yéene leen jàmm moo tax ma ñëw wax leen li ñu wax ngir bu leen ko nangu de nee nañu dañuy fexe jël ci yéen ay nit yoo xam ne ay garantie la ñuy doon nga jox leen ko ñoom waa Quraysh ak waa Ghatafan bu ko defee ngir ñu xam ne yéen yéen da ngeen bokku ci xare bi ndax yéen da ngeen a wax kese te wax kese moom ñoom yàgg nañ fii voilà affaire baa ngi nii ñu ngi fi yàgg bopp ba léegi dara xewul quoi te yéen gisuñu ngeen xare léegi buñ leen ko waxee na ngeen bañ ñu dem ci waa Quraysh ne gis nga yahuud yi nee nañu ak waa Ghatafan mbokkam yi ne leen ñoom nee nañu gis nga yahuud yi xam nga lan lañ bëgg dañoo bëgg jël ci yéen ay nit ñoo xam ne da ngeen ko ñoom dañ koy téye ci ñoom bu ko defee gis nga bés bu ngeen ñibbee yéen te xeexu te déjjatiwu ngeen Seydina Muhammad alayhi salaam faagaagalu ngeen ko gis nga ñoom lan na la ñuy def ña leen jox noonu ñoom ñu leen di laaj dañ leen di ñoom lañuy jël jox ko ko ne ko nag ñii nañ la ko jox yow Seydina Muhammad ñoom yahuudu banu Qurayza yi bu ko defee ñoom ñu bàyyi moom mu daal di leen jéggal loolu lañ bëgg waa Quraysh ne ah ak waa Xatafaan loolu lañ wax léegi baax na léegi nag waa Quraysh daal di waa euh, yahuud yi daal di yónni xuyay ne ko yow waxoon nañ la que ne yow gaa yi foog ñu jox ñu garantie ka garantie yooyu léegi nag waxuñ ko ne nooy mu wax na comme que dañ koo nëbb <laughs> ñu ne ko léegi na ñoom nañ ñu jox ay nit waa Quraysh yoo xam ne dañ koy téye ngir wane ñoom it seen kii waa Quraysh ne leen ñun dañoo dañoo dof ñun lool bu ñu ko def ñoo bañ ndax yéen kon xam nañ ne kon Nuaym lim ñu waxoon dëgg la léegi nag ci noonu laal la seen mbir jaxasoo ku nekk ne man sama yoon new ci léegi bi nga xam ne ci la mel noonu yonent bi saa salaam bi mu ñaanee ñaan gii ne allahumma zimil ahzab suñu borom daal di fay yónni ngelaw loo xam ne bu seddu guy goo xam ne ak goo xam ne day ñëw salfaañe li nga xam ne seen cin yañ fa yoroon ndax foog ñu lekk ak seen tànt yañ fa defoon ci la yónnoon Seydina fa ci guddi googu ne ko jàllal ci kii bi ndànk nga dem ci foofu nga xoolal ma waa Quraysh nu ñuy def bi mu demee nee na maa gis Abu Sufyaan mais waat naa ci yàlla man Xudayfa gis nga xeej bi ma yoroon manoon naa koo xaañ daal di koy jam faat ko waaye comme que yonente ma saa saam dane ma demal nga xool te bu fa jëf dara bu fa xewal dara fekk waxuma la bi mu demee nee na daal Abu Sufyaan dafa jekki toog ci gëléemam wax ak waa Quraysh ne leen nag bala ñoo kii xaw naa yëg ne dafa mel ni am na ko bokkul ci ñun suñu biir mu ne ku nekk na xool sa wet ki nga toogal kan la nee na ma gaawtu comme que xam naa ne ma gaaw rek laaj mu nekk sama wet man Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu taalibi la woon ci yonent bi saa saa moo ko yónnee mu ne ki ki mu nekkal ci wet yow noo tudd mu wax ko ko léegi nag Abu Sufyan ñépp def lool mu ne kon baax na ne leen gis nga ñun ñu ngi fi boobu ba léegi taxaw fi mooy suñu tànt yi mu ngi salfaañoo ngelaw yi amatuñ cin gu taxaw suñu mbaar yépp te ngelaw leeg poussière bi te suñu alliés yi yahuud yi daal dina ñuy trahir ndax lañ ñu waxoon ne dañuy bokk ci xare bi ñu ngi nii defuñu ko kon nag xam nga nu ñuy def man maa ngi dem sama yoon yéeg ci géléemam dàq ko dem waa Quraysh daal di ciy topp waa Ghatafan daal di dem léegi nag xare bi noonu la jeexe ghazwatul ahzab noonu la ko borom bi tabaaraka wa la daal di jeexale leegi nag mu des ghazwatu Qurayza léegi comme que yahuud yi ñoom ña bokkoon te nekkoon